tool moom mu jaagale fi saaru daggee ma dem yëpp ñu rek damaa ñoom ñett la gis naa ni ñaar la wala damaa ñaar ah sëñ bi saa yëpp laa ma ko dawee te ñoom ñoo ko def. suñu seetaan rajiim bismillahi rahmaani rahiim allahumma salli ala sayyidina muhammadin al-faatihi lima ughliqa wal-khaatimi lima sabaqa naasiri al-haqqi bil-haqq wal-haadi ila siraatika al-mustaqiim wa ala aalihi haqqa qadrihi wa miqdaarihil aziim ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نعمة الشافع صغيرا وما بلغ تقريبا رسول الله صلى الله عليه وسلم أقام على الأرض في جعل لك وكل قوافل وسنا في قولته بنت صعبة جبل أوس ابن سعيد ci dëkk lislaam amuñu woon pate soo bëgg a pate sa jabar dañ koy wax ne yaa yaa ngi mel ci man mi sama gannaawam day soo ko waxee sa jabar rek mu fas fas mu daw daree daal di jàpp rek ñu sa ndey la. suñu dee beneen islam itam noonu la góor ñi daa fasee te aw si ibnu Saamit wax jabaram xawlatu bintu Saalabata ne ko yaa ngi mel ci man mi sama gannaawam day xawlatu ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko yonent Yàlla sallallahu alayhi wa sallam maa ngi tawat ci yow Aws ibn Saamit Fasenoo Fasenoo gannaaw boo xam ne yónni naa ko sama biir yëpp jur naa moom ay doom léegi su ma tàggoog moom su ma bayee doom ya ci seen kër bàyyi ñu xiif su ma leen yóbboo ñu sànq bu ñu am ku leen yaar yonent ne ko gisuma lu mooy rek xaraam nga ko def mu ne eh yonent bi yonent ne ko ay gisuma lu mooy xaraam nga ko def mu naa ah, maa ngi tawat jëm ci yow yàlla yàlla yërëmal sama ñàkk bi sama wàñfa bi sama wéet bi sama doom yi nga xam ne su ma leen béytoo ñu yàqu su ma leen bàyyi leen bàyyi ñu xiif yow yàlla wanuma ne yonent loo yonent ne ko gisuma lu mooy xaraam nga ko def mu tawaat jëm ci boromam yow sama borom yërëmal sama ñàkk bi ak sama jooju yi ak sama doom yi yi nga xam ne su ma leen amee du ma leen mën a jubbanti ñu yàqu su ma leen bàyyi seen bàyyi ñu xiif noonu rek wayu bi daal di wàcc ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla na xam-xam yàlla dégg na yàlla xaw na ci waxu jigéen da nga xam ne ci jaay lu ko dana mu delluwaante xew mi daw jaay ci mbiram jëkkëram yàlla ñu dégg waxi jigéen jooju di delluwaante xew ci jëkkëram di la xam ne daf koo jaar wata stakyi te muy tawat ila laay jëm ci yàlla te ci biir lu muy laaj yonantu xewut foofu ci baatinam mu ngay tawat jëm ci yàlla ñuy taayam ak jooteem ak goyam wallaahu yàlla yëpp moo dana mu dégg saa wala kumaar ak delloo ak seen li ndaw si wax ay li ko yoroon suñuy tontu daay man inna laa naka yàlla ay dégg mu seen wax ba ci maa ngi xam la mu ay la gën a góor ñi nga xam ne ya saa wala min min kum ci min ni saa yéen ci jabar maa wu na déet ñoom jabar ya kumaar ñu ngi di jam ay lay seen de góor su waxee jabaram ne ko yaa lu tax mu mel ni ndeyam ci haram de in ummaatuhum de ay ndey seen illa laahi lay jigéen ñi nga xam ne walaf nawut nañ walaf nawut jut nañ leen waaye sama ndey rek du tax jigéen doon nañu góor de seen ndey ñooy ñu leen jut way naw naka ñoom góor ñi wax loolu la yaqoolu na danañu wax mun karan ñu cib ñu leen xalam ci wax wa sóoran ak ci nar ñu ko wax ñu di wax wax joo xam ne ci bu ba yàlla la seen nar la itam de way na laa yàlla daa aji jéggalewul leen xamul ma aji baal la mu aji ziyaare rek léegi bare na loolu képp ku ziyaara bi sa jabar du tax mu araam la waaye nag da nga def ak kaabara ne kaabara li laay ji xasee bi dem de di dem xawe dongo ba nga xam ne yaakaaram jeex na ci njingéen yëpp dafa tawat jëm ci boromam de moo tax borom ba wàllu ko léegi nag yàlla nga naan koo xam ne da ngaa amoon sa jabar dara waru ca lu mooy nga joxe kaafara rek kaafara ji xas na ko bu demee ci laay aji kooku mooy xawatu balaa nga wàcce nag yonant xoo awut ne ko nga caa kaafara man ngaa boole nga jaam mu ne ko aw ma ko mu ne ko ndax man ngaa war yaari weyu sa mu ne mukk man su ma gis xaan sax dootuma gis ndax ragal xiif mu ne ko ndax man ngaa saraxe juróom benn fukki muut mu ne ko amu ko yéen yonent fukki muut ak juróom yonent jox ko ko ne ko nan ko saafaraale te léegi sa jabar xaraam la muy affaire jaar ba léegi ko wax loolu sa jabar ba ngay saafara rek seen diggante xaraam dañuy jigéen tey kooku mooy xaw ba nga xam ne sawdatu moomu yàlla ñu jël lu waxam ca asamaan moo tax ñu Umar ibn Xattaab gëm na teeni buurab jullit mas na jëm na ànd ak xare bi di dem ndax sawdatu dogalu ko rek te booba màggat na lool dal di ko dogalu te yoon ne ko taxawaloo ma mu taxaw mu ne ko santal yàlla xam naa la ci jamono ñu naa la waxoon na yow xomar mu ndaw xomar mu ndaw lañ la doon wax booba lu tax ñu ko xomar mu ndaw xomar ibnu Hisaam mooy Abu Jahl mooy na jaar moo tax ñu daa ko rangale moom naa xomar mu ndaw mu ne ko xam naa jamono ñu dina wax xomar mu ndaw defe naa ko ñu dina wax xomar nga doon xomar léegi nag ñu naa la amiirul mu'miniin ragal yàlla dina may loolu de jullit yi kan la Omar ne mbaa am nga ndaw si ndaw si mooy ndaw si yàlla ne woon moom koy déglu ca kaw asamaan yi ku yàlla déglu ca kaw asamaan na Omar di def ba du ko déglu walaay su ma fi taxaw lool su ko ba ngoon it du ma doon lu may waxtu julli jotee ma julli jëli si. kan la moo tax rek di ñu na Abdu Salaam ba muy taal yi ma saa toog di jotaayam benn côté wala ñetti jàngale bi wax ne. yonent xote na ñëw na ziar na yonent denc na xote na ñëw na ziar na te su ji ñu naan Ibn Abi Salaam xale ba ñëw na ko sëriñ bi teel ñu nga war yonent ziar na mu xalaat ku yonent ma sa ziar ne ko déedéet mu ne ko kooku xamee mu ne ko li Yàlla wax ne ñuy jaar dañuy wax luy sikk yoo ak i naaw loolu xam naa rek yonent du ko def rek mu ne ko wax nga def yonent fase nag jëñoo na waaye mos da siyaar rek est-ce que ñu naaw du soo am saa yoo bu yaa war a war mu ne sëriñ ba la wax yow ñu xam diine ñaaraan yu xaasimu ab sëriñ la woon sa jamono ja moom la fexe si yaa ngi wax feexu lakk bar mu ne ko xeefal la bopp ci jotee mu del ne ko loo wax ni muy lii ma arabi xaatimi ndawi mu ne ko mooy ëpp jamono ji ah mu ne ko sëriñ jëfe yaa wax ni jaara noori mu ne ko wax bu jëkk wax naa ko ci laa ñu tëq pour d'accord ak fuqaaw yi ma la wax léegi nag bi ñu nekkee loolu mooy dëgg rek affaire bi ama jari wala ñu naan ñaari ñëpp aarama dana ñu si aar ñu saa yéen si jabar bi am su ma ñaaroon doona sax ñu mën a dellu ñu ma aaroo jëm ci lu mu fekk la ñu waxoon ñu ci bëgg a jàpp kuy jaar ak moom parce que ay na sax ba ci ñun. war na ngeen boole jaam ñun xam nga ne tam maanaam saa yëpp bu ñu laalam saa de soo ne sa jabar yaa ngi na fi man di sama gannaaw ndey balaa ngaa tëdd seen moom war ngaa boole jaam de jaam na ngoo. kookoo ci gën ndax ngoreel ni ko sariyaatu bëggee nga am lu soxla ci sariyaatu waaye noonu la sariyaatu bëggee ngoreel noonu la ci dëgëralee noonu la bëggee rafetal ci ñu moom ña xamal nga nag sa bopp ci lekk naan ak col zaalikum loolu fihim soo soo def na waate leen ci moom wala yàlla xam na mu bi ma tax ma naan sa ngeen def ko rek sama ndox yéen ci kawam mu jaamu sa si yàlla saa yi war na ko xool yàlla weer bu saa weer bii di yàlla war a toppale. ñu xam leen ne sama saa lépp bu ñu laal saa ba su fekkee ni mën ngaa la jaam nga xool yàlla weer yi sa dara balaa ngaa tuddee seen ndaw sa def yàlla rek waa sunu mu koor la te saa mu fukki na war na ko weer juróom benn fukk miskin ak ci miskin bu fekkee nag ni mën ngaa war yàlla weer yi sa dara ndax ñaar jóg benn fukki nit yi mu gën a gën a mu jëm. ak kanam bi mën naa wax ñaar ñaari terewoo ndax ñaar jóg benn fukki nit yi mu gën a gën a mu jëm te la nga xam ne moom la ñuy dundee foofu ca dëkk ba. saa yu boobu dafa war a ci tabaar li toog ñu noonu gis na ngeen jëm di laay ci yàlla wala suul yi ak ak yeneen tam. aussi que ñu daa feewu góor laay daay yàlla way seeti dina waaye soo yore dinaa daawul wala ñu mu daal métti lépp loolu sax na jafe. ca aram ba sëñ Seye nekk parce que ci liñ la am rek du xaraamal jabar ji waaye nag dana waral kaala wala na leen dina naka ñaan ñu xaaraat doona danañu wuute laa war a soxla war a soxla leen sëm ñi nga xam ne dañuy wuute yàlla ak leen sëm ku bi toog xooxale yam na leen sama ku bi taat naka xooxale yam ala dina ñaan ñu xam ni mooy nekk leen ci jëkk seen rek yàlla dana leen xooxal xaram leen nam xooxale ñu ñu leen jëkkoon doon leen di seen waxal anzalnaa waxal nañu ayatin ay saako yi tegtale dëgg yonent bi bayinaat yi yooyu gis nga yàlla indi na saako yokk tegtale dëgg yonent bi léegi bu ko wolof bi itam da ngaa dem rek waaye am na yonent bi yàlla wala saako dina war a ci wala dina asaawam mu wéy mu ngi mu ngi borom dara la leen def léegi nag bu ko wéy bi gannaaw lay taxaw na bu ko wéy jaamu la benn lay dara sa suuf dara ñëw ca kanamam ñu ko wéy bi lu may rek mbugal moo xam ne dafay doxalale. te mooy safara yow ma yow moom laa bëgg ba dana fekk leen yàlla jàmm ñaan bi mu ñu boole. léegi nag ñu moom sama solo la ñu ma ameloon seen i jëmmal ne bis ba yàlla fekk leen jaam yëpp seen seen ñoom ku nekk da nga waxante yàlla waaw suñu dul am suñu paree ku nekk da nga taxaw ci kanam yàlla ci daal di dox diggante moom moom la ñuy taxaw lépp loolu fa wax loole ak feeru fekk na ko baal yàlla wala boobu dañu fàtte fa ñoom de fekk na ñoo ñu nga mas a defal ñu nga mas a wax yëpp fàtte nga ko bu yàgg yàlla moom fàtte wu ko dara fàtte yëpp ba fàtte yàlla. dara woon nañu ne damay jàmbat maa yaalam kitaabu laa waxaa dina sax yaratam wala kabiratan illa waxaa amul dara lu néew lu bëri ci wax wax jëfi jaamal waxam lu may la nga fexe ñu saxal ko ñu fekkee rek jëf de wala yàlla sayidul ak ci la mu wax ak ñu ci lépp lépp te téere bi yàlla waaw téere bi nga xam ne malaaka yi jigéen ñi dafay jëf kooku maanaam yàlla rek la waaye fekk na yàlla moom xamal na boppam lépp loo mën a def ci kanamam la Adama kanam la xamu la am na waa am na sa yàlla yàlla mu gën a xamu am sama waa dina lu jaay ma am juróom-ñaar mu ma si bare rek ñu juróom-ñaar ndax xamu na yàlla boo demee lu ci asamaan ak suuf xam na ko rek maa yàq wóolu ñett ci ñun nag waa mbir mi farata ci ñax Ibrahima ba pare moom rajo moom ay ñeneen seede mu leen rek ñax bi ñu toog ci barab. lu ma yaabaale ñu doon teel rek kon nag nañ xam li ñuy wax rek wala tax na bindu jaay leen juróom di daaw ba jaay moom saa yu juróom ay juróom benn la mu dee ku juróom soo yàlla ay juróom benn rek wala ab naa bi jaay leen gën a ñëw min saa yu ko ci loolu wala saa bi jaay leen dem jëfandikoo di daaw ba jaay moom maa ma maa dina teel a maa am ak ñoom ay na maa saa ma ma sa fu ñu nekk rek. gis nañ ñaari ñun. ñoom bu ñu nee moo dem juróom weer juróom bu nekk moo dem juróom benn weer lu gën a ñëw ñeneen ci nit ci kenn ku nekk yàllaa ko ñaareel ñaar ñu nekk yàllaa leen ñetteel ñeneen ci ñu nekk yàllaa leen juróom weer juróom ñu nekk yàllaa leen juróom benn weer le ko ci loolu juróom benn mu ngeen juróom ñaareel demet amul foo mën a nekk ma yàllaa nga a nekk ci àddina ndam ci kaw ndam ci suuf su ma yéene ak juróom topp dana mu soxla ñu naan loolu kenn duñ ko yomal kaa war a def dañ ko xeex na baax na yàlla. Aliou maa ngi xam nga woon ci li ngeen ci lépp loolu te yàlla xam na lu nekk rek laay juróom loo ko pour natt nekk yàlla leen ñeenteel ku juróom nekk yàlla leen juróom benneel waxum nag nekk ñaar nekk moo leen ñetteel. ndax loolu fa dëppoo pas pasa catholique yi ñi nga xam ne dañoo def yàlla yi ñu yàq mais yàlla ñettee yàlla yi ñu doo wax lu nit ñu doo lu xéefar di wax ak def lu di def séance daf ko bañ ba dëgg-dëgg kenn ku nekk yàlla nga la ñaaree ñaar ñu nekk moo leen ñetteel waaye yàlla ñetteel ñaar séance tere na ku ndax léegi la xam ne moom la ñuy wax ñett yàlla gëm man ta sa baal yi xaw yi foofu minum tax na da jënd na ñaar mala ñetteel lay jox ko de te moo am itam yàlla li ñuy xee nit ñi suñ toorlee ci wax lamiñ dafa boy lool te jëf yomb ko lool te jëfam amul dayoo te li gën a bari ci lu yóbbu nit safara moo di lamu ñoom ba yàlla di ñu yee ne ku ngeen nekk ci déyaale na ngeen bàqal ni yàlla ngeen yàlla ngeen ñaan teel ngeen ñàkk ngeen mag ngeen juróom dangeen ngeen juróom ngeen lu ngeen loolu ngeen ku loolu it ma nga nekk am na ñoom maa ngi yëpp boobu foo dee ne nañu maa ngi yëpp xam-xam la xaalis yi ngeen maa ngi yëpp jëmm la te ñoo wax dëgg su fekkee ne nañu yàlla duut ñu barab bu man fa teew xanaa yenn barab yi xam-xamam ma fa teewoo kon yàlla daal di am fu mu nekk fu mu nekkut daal am fu mu te loolu jomb na ci yàlla te booy jëmb ji daal di nekk lu mën a xaar te loolu yëpp jomb na ci yàlla yàlla amul barab bu mu jaxoo nekkul kaw nekkul suuf nekkul tënku nekkul xaw xarafu amul dayoo itam kon nag suñ ko sàkkalee fu mu nekkul rek sàkkal nañ ko dawal te sàkkal nañ ko mu féete wàll te yooyu yëpp foofu yëpp daje nañ ci lañ jombale ci yàlla kon nag dara man de dëgg lu mooy ku nekk man ko teew ak jëmam te laaj yi loolu la dëggal de wax na ca saaru laara ne fala naqussanna alayhim bi ilmin wa ma kunna ghaa'ibin danaa doon solo lépp luñ doon def ci sama xam-xam tudd na xam-xam ba noppi fekk na wamaa ku naa xaay ñun de su fekkoon ni maa ngi ci teel mu rek la kon fa la naq fa naa leen mbéyal min dana béy rek laa ñu jàng démb wax na ci ne wa naanu aqrabu ilayhi minkum walakin la tusirun bu fekkoon ni tey du jëmm jaay teew kon du ci du ngeen gis ne ndax xam-xam melo la woo xam ne mi ngi taxaw ci jëmm nit ci waaye kenn mënu ko gis melaw gis ci jëmm rek la mën a am kon nag ba yàlla na ci woon wala na jëmm ma teew rek te ku jàpp ci barab te jëmmam du fa teew kon waxul woon ne xam-xamam la su fekkee ne na xam la melo bu muy taxaw melo wu ne ci jëmm jële taxaw melo bu taxaw ci jëmm melo wa yàqu naa jëmm ja yàqu naa xam-xamam yàlla ba bés bu mu tàggoog jëmmam de maanaam xam-xam ba yàqu na jëmm ji yàqu na jooju wax wax ji yàqu la te su fekkee ni kon nii nee nañ yàlla nekkul fu nekk ak jëmmam li nekk fu nekk ak jëmmam lan la li nekk fii lan la ñu ne jeexiti jeexitam la suñ ne lii jeexitam la ana ci ko jeexitam ka toxu jàmm ci moom nit mën naa jaar ci barab jeexital ba lépp dem wëcc fa jeexit ja yàlla mi nga xam ne toxu jàmm na ci moom te nangu nañ ne la ana bu mu dem ku nekk ma nga fa ak jëmmam loolu mooy tos tos bu ko may soo muccee itam yàlla laa mu sax rek nit tey rek doon jéem a màggal yàlla la ci dugal waaye daal ñu ko noon ku fas boobu ko ñëw sa bëri loolu boo <coughs> dee itam ñu ne am na barab yu soxla yoo xam ne daal jëm yàlla gën a yoroon mu di fa teew. dina la am ak yàlla alima ji xam na woon bitim jëm ci lépp rek alam salaam wax dëgg la ñu dem rek ñu ne jëm ci ñaar na moo ci rek may naan nag yéen ci njëriñ su ma yow ak yoon ak topp ñu jàll. ñu naan woo jëm ci rek rek yoonu ci moom moo doon gis naa fekk aayam ngeen jëriñ di jóg léegi ñu ne seen jaww ji ko defati waaye sama jaw naa ko danañ jéeyaale. ci musul ci bàkkaar wala duwaayam noone wa ma'siyati rasuli ak mooy ndigal ak yonent ba seen de yëpp ñoom naa fekk yàq yëf la bàkkaar mooy joor tel ak rambar ak noon ak ne diggante nit ñi ak mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy ndigal ak yonent bi de wa iza jaa'uka dem dikkal nañ la nag yow yonent ya Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak yow ka ñu nuyu la bi maa lam yuhadika jërë nga ñu mu dëgg yi ci moom laa yàlla de ñoom naa fekk yi dañ daa def suñu nañu yonent yàq baatam na yoon bi naa ko saamu alayka saamu alayka lañu wax te saam deeray firi dañu wax yonent bi ne ko dee am ci yow maanaam yal na nga dee rek lañu ko daal yow yal na bés yonent toog la yaa ngi ko tax benn yowat ñëw ne ko saamu alayka yonent ne ko waa alayka la yaa ngi ko ne ko waaye ka saam walaatu daay wa xaba booro yeneen saa ba teeyal yow a ngi sa toolu tere nga jàppandi mu ne xanaa déggoo li mu la wax saam a lay tere la wax yeneen su ne xanaa déggoo li ma ko wax ndax ma ne dee yàlla yàlla nga dee maa ne ko yooyu itam te man dañ nangu sama ñaar moom duñ nangu ñaar kon moom moo ca dee wala xoolal danañ wax si am si kii bokk seen maa la naa law laay wax si mu naa lu tere bugal noonu laa war a maanaam xoolu moom te loolu ñu wax ñu wax ne loolu yonent ba ba dëgg nag nekk ci yore ba yore mais waaw su fekkee yonent ba yàlla la liñ ko wax lu tere yàlla la ñu wóor naa buum benn leen jaamam jaamoo rek luñ yàqam ci ci bugal leen te safara la jëm koo xam ne yaa yaa safara la jëm kooku la tudde ya sawara dañ xalaat ko parce que sa banna ama diru dal waaye la jëm safara rek yaa ay wax dina amoon yéen gaañ gëm alquran Iza tanaadaa jëkum def na bu ngeen a déyaale farata tanaa nga bu leen déyaale bi ñu ci bàkkaar wala wala mooy wa maa fi tere soo yëg mooy ndigal yonent bi yàq yi nga xam ne naa fekk yi ak yowoon seen mbir foofu la jëm yéen bu leen ko déyaale mukk bu leen jëw bu leen tàng bu leen rambaat bu leen mooy ndigal yàlla ko yonent ba tanaa jël ngeen di jëli ci topp yàlla wa taqwa ragal yàlla jëru mooy jëpp jëf ju baax lépp jëpp jëf yoo xam ne ci xeeti mbaax la bokk taqwa mooy jëpp wattandiku lu bon wa taqula ragal yàlla bi yàlla mu nga xam ne docteur non def na ko nga dem ngeen jëm ko moom ragal nag yàlla ci nga xam ne yéen ñëpp daa yem fa ngeen jëm ko moom la jëppin ko yàlla rek saa yi ma koy daa ñu am li ñuy lu góor mooy rek saxal yéetal yàlla gi ci yi ñu xam yàlla xam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xam alaaxira saaru Makka daay naan lu muy wax yëpp koo la jëm saaru Madina moom itam yar nit ñi ci jikko yi nga xam ne moom la islam bëgg gannaaw ba ñu sant l'islam la xam ne ñu duggal ci l'islam nag jikko yi nga xam ne dafay yàq saaru Madina moom loolu la dikkee dikkandoo woon ñëpp benn yoon waaw kon ñun ñu dana gis ci ñoom de waaye dafay indi lëf ba mu sax ñu indi lëf ba mu sax indi lëf ba mu sax day diina ji mat waaw xam nga mat mat laa ko diinakum yonent bi daal di jóge rek sallallahu alayhi wa sallam wa taqulaa la nga ma fi yàlla mi nga xam ne tout ce que def na ko nga dem day gën ko moom de inna maa may waa naka mbiri ñu ne seetaan ci gën a gis a baax ne mbiyaate rek taxam koy faral rek diweer dina ñu ñoom jàppaloo xale bi ñu naan aamuloo ah, gëm nañu ndax naa fekk yéen suñ koy def di jàppaloo ñoo xam ne ñoom ay jullit lañu. wala fa te baal yéen yéen mooy ay lool la yéen xëy na dara yaa ngi ñu laaj laaj coono yàlla rek waaye nag ak naa fekk yéen ñu mën a diyaale ñu mën a fexe jullit ñi duñ lor jullit ñi dara di laaj yàlla yàlla naa leen fegal ne waaw laaj yàlla te de taw kañ la dara loolu. المؤمنون جميعا يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفكروا فاذكروا الله واتنا ba nga xamee ne nit ñi dañuy xëccoo ci jotaay yonent ku nekk bëgg a jëlee yonent sallallahu alayhi wa sallam waaye ñu boo xamante ba nga xamee ne loolu am na Seydina Ali ñëw ci jotaay yonent amul fu mu toog Seydina Ali war a jóg waaw na ko la toog fii rek yonent ne borom ngëneel kenn du ko xam ci nit ñi lu may koo xam ne borom ngëneel nga def buuxante boobu ñu doon buuxante ñu jotaay yoon nag ku ne na maa seetee moom jalawa yàlla wax ne yaa yàlla def naa amoon na leen gaa yi jamal Qur'an idaa ila jalla dama la ko ñaan leen dafa saroo yaa leen di may ci jotaay yoon bi sallallahu alayhi wa sallam naka noonu ci jotaay ci kaw naka noonu ci jotaay xam-xam dafa saroo yaa leen yëpp yaa yàlla la ko ñaan leen gaa jamal soo jotaay bu xamee ci jotaay yonent wala ci jotaay zikar wala ci jotaay xam-xam jotaay yi yëpp bu mu ci mën a doon su sa mbokk ñëwee fekk mu yëkkat yaa al ko rek soo ko yaa alee xajal ko yàlla dana leen yaa alee dana leen yaa alee jotaay yonent yi ñaar ngeen bokk fakat moo tax bu kenn jóg yonent ne bu kenn jóg pour sa mën a toog ci sa place yaa alal rek yàlla dana leen yaa alee yéen ñëpp ngeen xaj de te naka noonu mu leen yaa alee dana leen yaa alee boo xamee dafa bokkam ci biir rek jotaay waaw maa yor sax mbëgg waaw ba ma am fu mu toog waaw am nga doon ci jikko yu rafet la bokk yàlla na ne yaa ñun ñëpp dañuy def yaa gën a ne. wala daa koy def mbaa yam na buñ ci gëmoo buur leen fan ci gëmoo buur leen buñ ci wax buñ leen waxee nag ne jóg leen jëm ci julli wala jóg leen jëm ci wu mën a doon jëfante leen jóg jëm ci woo wëñ de yàlla fayal laa woo yëkkati yàlla. xale si la ñu naan amaloo gëm nañu ñu tuuti yéen yàlla dina nekk ci dara day ñu gëm yàlla ay dara bu caal dama ne wala dina dara mu nekk ci dara bi rek ñaanaa wutul ñaar ma jaral ma dem xam-xam dara jaatin ay dara bi rek jullit ñëpp yàlla dina nekk ci seen dara bi day jamaal jànna duggaal jànna dara dara bi di koy yàlla dina nekk ci nekk dara bi borom xam-xam ma doon mental fan yi ci gannaaw yëpp a ngóor loolu bi amaale taaroona yàlla na luñ soog ci aljana am ko kon naka la ñenn ñi mën a sore ñenn ñi te nit ku nekk xalaat du xam lenn lu baax lu may gën a ko mën te aljana loolu lu am ko kon nag naka la ñu mën a sorante te yàlla na ne wala naa fekk wax ba nu soxla yaay ñu waat ba nu soxla yéeral di indi sorante daanoo nag te lu baax loolu mooy xam-xam borom xam-xam yi yàlla dana leen yëkkatil ay dara yu gaaw jamono de lu waaye lu def gaaw jamono dañ ko xam waaye nag lañ fa war a lu def lépp borom xam-xam la ko xam de ak ñu leen toppoon di leen laaj moo tax li ñuy soxlaa borom xam-xam yi ci àdduna loolu lañ leen di soxlaa ci àdduna suñ leen lu def leen duñ xam lu ñuy ñëwee buñ ci yóbbu ca dara bu jëkk ci àdduna rek nga gis la fa nekk ci xéewal da ngay wax ne dara ñu ko buñ ne bu yàlla ne ñëbët dee nag borom xam-xam ñoo xam ne ñu ñëbët ay at ñu leen di laaj ñu leen di laaj ci ñoom laaj rek ñu war a ñëbët ñu wax ko nag moo tax ba borom xam-xam yi ñooy gën a tooyee daraja at nga leen di laaj foofu la dara day mën a gën a tooyee waaye suñ ñëpp xamoon la nekk jaara jaana xam dara yi ñu gën a tooyee ñëpp la wala ñuy laaj jaara jaana kenn du fa laaj nga ñàkk koo la eh, naqaraamu fa lii lii yëkkati nag daraja yi ñenn ñi bañ a pante nguur daraja mu wóor mooy xam-xam yaayam nguuram nit ci aljana ñu yaayam ci yaaya xamam ci yàlla na nit gën a xam yàlla rek gën a xam la muy war a bëgg ci aljana naka noona aljana ah, am na ñu seet te seet gi nekk yàlla ba leen gën a dolli ay may nit ñi di jaadina seen seet niróo am na ñoo xam ne korite tabaski lañu xam ci feet nga xam ne at mi ci am suñ ne yaari yaari feet lañ koy am feet dina ca may ay may yu di ñi nga xam ne ñu dëkk juma lañ koy julli juma ñoom jëf baay bu ne danañ am feet te feet dina doon leen ca may yu may daan nañ raw ñu jëkk ñi nga ne ñooy borom wër dëng wër dëkk loo wër dëngoon bët bu set ñoom danañu am yaay feet te feet dina dañ leen jëma yaay may yu bokkut ñi nga xam nag nañ ay aarifine ñi nga xam ne yàlla di nekk ci daay seen diggante péer yàlla ba ñooñu seen gendeeku bu nekk feet la ci seen dund moo tax gendeeku bu nekk ñu ngi daraja ji gën a kawe jaar jamono daraja yi noonu la gën a téere jaar jamono wala laaxiratu akbaru darajaatin wa akbaru tabdiran dàqwaan te wutal lewum fi yaa maa ya caa woon de ñaata ñoo xam la ñuy laaj di fa laaj ñaa defe nañ ñaa gën ca dayoo ñu am foofa wala dina uuf wala dina ñaata uuf leen mën nga def ñu xam-xam darajaatin ay daraja caa dama de wala abdoulaye xam nga maa ko mënoon ci la gën a jëfandikoo xam-xamam lool ba nga xam ne yàlla bëgg naa gënal aadama ci malaaka yi daf ko jox xam-xam te aadama aadama def maa ba nga xam ne aadama xam na luñ xamut mu wax malaaka yi ne nañ ko sujjóotal ne ñu sujjóotal ko xam-xam moo gën alal ndaw ñu góorgóorlu leen ci sakku xam-xam xam-xam a gën alal alal soo see dépassé muy wàññeeku xam-xam moom na nga gën a dépassé muy yokku alal soo ko amee yaa koy wattul sa bopp xam-xam soo ko amee moom moo lay wattu alal soo ko amee da ngay dee fi sa xam-xam da ngay dee yóbbaale ko ci sa bàmmeel yóbbaale ko booy dekki yóbbaale ko booy dugal dama alal daf lay jiital boo bëggee jéggi siraat xam-xam moom daf lay jéggi lool siraat daay foo rek buñ ko peesee garab yi tey daay foo di jaaxle lënd gën moo di sàkku xam-xam la wala yàlla xabil maa yi xam na moom bi maa xamaloon sax ngeen def ko yaa ayyuhal lazina amanu yéen daañu jëm alquran idaa naajeekum dem na ngeen a diya ala rasul ngeen diya Muhammad sallallahu alayhi wa sallam faqaddimu jiite ngeen bayna yadayhi nañ laa kum ci ngeen dina ngeen gaa yi ñu na ba xam ne nit ñi dañ doon bëri nañu woo yonent ci njëriñ yonent gën a ab dëgër bu ko ne kaay ñu wëñu ko xaalal ko waxee ñu wëñu ko kon nag gën a tuuti bu la yonent dama laa soxla mu daal di ko topp te du du ko bàyyi ba ko kaay dafa ba jeexal day yonent bi sonn yonent boobu moom nangu na lu nekk waaye yàlla moom nanguwut ku ko def loo ko war a def yàlla daal di waral bu kenn war a xawaat yonent bi mu joxe sadax ba doxal ak moom rek zaalikum zaalika loolu xayrun moo gën lapp ci yéen waa xew te moo gën a lapp ci seen bakkaar fa in lam tajidu dem amu leen lu ngeen sadaxe nag Abdoulaye ibn Mas'ud benn marché xelóom ñuy marché ci Madina Madina ci jamono yonent am na ñett ci yooyu marché yi góor ak juróom benn fukk ak téeméer ak juróom benn fukk ci marché yi jigéen ci jamono jigéen ci jamono yi jamono yi ndeyage loolu ne ji tam loolu assuré bi mais ci doon ji mooy waaye doon di ñëw bu duggee nga doon déglu ko taxagal ko rek ci kanamam donc dinañ la yaay dafa ñu ko di yeegal waaye ñu ngi dugg ci nga wax moom ba noppi di ñëw nga wan ko daal di kanam yonent ne ko dinaa napp ci ci biir xawam loolu naa kanamam dinañu dinaa rek koy rëbb waaye moom dañ ko ci sant ko muy rafetal ay jikkoom ak li ñu daaral koy nit ñi dana boole suufu daara yam fa daawoo yéen ñun ma ndax may wëndeelante bu ñu tam jëlee wëndeelante nag mooy looy joxe rek ñu ci àdduna te sa diine moom nga bañ ko joxe rek waaye joxe sa diine rek li sa àdduna mu ci la. wàcce balaa ñoo ci moom kon kon na sopp na yonent bi bu fa jógee nag waa dem ci ñun ñaaña taxaw na wu. su ko ne jëm na sopp na yonent bi bu ko jëlee nag waa argan ca yow de wóor na alam taxaw ndax du ci wér. yéen a ngi leen jëm ñaaña taxaw na wu. mais dëgg nañu taxaw na wu même woon nañu xaw man aw nit wax dëgg ba amoon nañ meroon yàlla alayhi ci ñoom ndax ci loolu ñi nga xam ne dañuy dem di xaritoo ci ci nga xam ne yàlla daf leen a mere ñooñu ñooy ñëwoon ñoom la yàlla wax ak ñoom meram maamum dee ñoom min kum nu ñoom génn nañ ci biir yi wala minum di way bokk ci yahood yo su taxul leen ba yahood itam ñi nak nak ñi jàng dégg diggante ñi de ñi de bokkuñ ci ñi de bokkuñ ci ñale looloo xeet ci àddina waaye alima dara ñu génne al kafir dinaar ñuy génn ne ñoom ñu gëm la ñeenante ni woowu te ñoom yàlla moo doon ñu xam ne way nar lañu def ah te daaw xam na yàlla de moom ñebe naa saa ba dugal te dina mu daa ji kat de dina mu naka ñoom saa bon na maa xam ne yàlla na jóg seen dina de noo bon jë sax soo jàpp nañu ay maanaam ay ngeen seen dina tam li ci tura su dox seen diggante mu jaasi yonent bi ba sax doo dañ sa nit ña am sa biir daa yoon ci dee yàlla wala mu war na ci ñoom saa woon dugal mu mu di borom soo da leen de nga xam ne jën biñ doon jëy rek maa yonent bi ñu gëm nañ ay jiw lañ def nañ ko rek ngeen ci jaati yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent ko ko woon islam ci sa saay bi du dëgg moom doo ko xare yow waaye nag la yees nag mooy daañu dem safara dara laa gën a métti de lan soxla dañu ci anam ci ñoom am wàllum ay jukkeen wala wala du mu jaageen ay doom seen ñu ne laay ci mbugalam yàlla seen dara rek te mbugalam yàlla ma xala wàcc ci ñoom alal bi ci jëriñ doom bi ci jëriñ de lay ko ñu ne la asaabu ñeeri ñooy wax ne safara wu ñoom xaalidoona way dee nañu te aja safara rek kon jàngatal yow ma yama buum laaw bés ba dana tekkaleen yàlla jami'an bi mu ñu mboole bu pencam yàlla nag ba yàlla tekkal naafiq yi ba taxawal leen ci kanamam yaa ngi koona suñuy géñ loolu ñaan ko kamaayali wala naka ñu doon génne la kum ñaale ñu daal di bëgg nax yàlla nañu doon naxe nit ñi ci àddina daal di géñ yow suñu borom duñu mësu ñoo weddi wa yaxsibuuna dañuy jot annahum naka ñoom ala shay'in ay nekk lañ ci dara luy jëriñ di jëñal yàlla lu dul dëgg yàlla mi dara humput ñu defe nag ne ñu ci dara ala dëgg ñoom naka ñoom mu ñoom alkaasibuuna ñoom di way nar rek saa wala not naa leen ñoom saytaanu iblis ñu ñu saytaane leen not bañ topp ko fa am teewum tam fàtteloo leen di keroog laay fàttali ko yàlla saytaane not na leen. te tëb na leen te fàttaloo na leen yàlla ulaay ka ñëw rek yàlla fi ci seytaane ñooy way topp seytaane kuréel seytaane ngoo ala dëgg dina ñu ba seytaane naka kuréel seytaane um ñoom alxaasirama ñoom ay way perte rek inna ladina naka ñaari yu ah doona dana ñu wuute laa yàlla war a soxla ak yonantam ulaay ka ñëw rek gaay su dee sa dinaa ji nekk lañ ci ñun mag ña de ñu wuute yàlla ak yonantam yéen a ngi jëm seen mooy daañu leen nodde katabalaaw ndax atte na yàlla jëlee katabalaaw atte na yàlla katabalaaw bind na yàlla jëlee ma foor laa xale na wallaahi dana man not ana man wala su di yaatu yonent sama def yàlla bind na jëlee ma foor te def ko génn itam mais moom yàlla mooy not mook yonentam de suñu waxanteeg ñoo leen not ci lay suñu xeexee itam. ñoo leen di not jaasi de inna laa naka yàlla xaw yu aji dëgër la mu azizum aji man la mu kuram de te yàlla ni jëñ loolu ànd ak néew jigéen ña bëri ci yëfar yi ku am doole ci mën a wéyee loolu nga ne moom la xas moom la mas di def yonent bu mas a ñëw arasa néew doole rek mu jëga not waa doole jaga fekk jaasi na rek laa tajidu xaw man yóbbu na bilaay kooku lu ko wasal wàcc na ci xare Badar ba nga xamee ne aboo bay bay nu jaraax rey na jaraax de moo rey bayam di ko jub bay ba yeesal la woon sidina Abubakar Siddiq Abdurahman ibn Abubakar Siddiq ñëw ne Abdurahman fii sama nawle na jóg Abubakar ne ma yóbbu ko safara léegi man mi ko jub may nawleew daal di dem déewoo doomam bu mu ak seeri mbokk ni xam ñu Umayr moo rey doomu bayam kala xare Badar de aw asiratahum sidna Ali ibn Abi Talib Hamza ibn Abdul Muttalib Abu Ubaydata ibn Harith ibn Abdul Muttalib ñoo rey Utbatu ak Walid ak Saybatu rek ñuy seen seeni geno bañ léewoo ca Badar de ñëwoon fii fi nawle na génn ay xale jóge ci Ansaar Mu'aaz ak Uwais doomi Afra ñu ne ñun mosukkum walaay ay nawle ngeen waaye ñun suñu doomu mbay bax lañ bëgg a xeexal yonent ne wax nañ dëgg ñooy doomu Quraysh yi ñu ne ñun suñu doomu mbay dañuy wute yonent ne wax nañ dëgg ana Ali ibn Abdul Talib ibn Abdul Muttalib ana Hamza ibn Abdul Muttalib ana Abu Hurayra ibn Ali ibn Abdul Muttalib ñoom léegi xam ngeen ne ñooy ñooñu ngeen la ñuy xoole ñoom ñett ñooñu ñoo rey ñetti xeefar yooyu de ñuy xeefar yu jëkk a dee ci yoonu yàlla dara xasaane xas maa ngi xasamoo ko rabbi yi jëme yoon te saaro ak wàccoon ci ñoom wala loolu amee nag yàlla yàlla waxee na laa tajidu fekk ci la xawman nit yoobi noonu ñoom danañu gëm di la ay teere wala yoon nañu gëm di laa xëy bëri aji mujj yu waa doo dañuy soppante man xaar daa xew non kawu te na mu laa yàlla war soroo kam yoon tande doo fekk ci gëm yàlla mukk ci àddina muy soppante kéefar boo xam ne dafa weddi yàlla weddi yoon bi de wala kaanu di de nekk dañoo abaaraw su dee baay bi nag jub jub la sax su dee xeebar jotewul ak moom dara de te awa aboobayda leen jaraa mi ngi lay bàyyi di ko awa naa mi koy doom seen abubakar sadiq ma nga jëmoon te doomam abdurahman bu ko rey de ba yonent ba dare aw ixwaanahum ki tey mbokk seen ki tey mesap moo may aw asiratahum ki tey jiit seen ne wulaay ka ñëwee gaay kataba saxal na ci xolubim ci xol seen de ñooñu yàlla saxal na gëm yàlla ci seen xol moo tax gisatuñ lu ma yàlla duñ bëgg kenn lu ma yàlla tax ñu bëgg ko waaye dawum dëgëral na mu leen di roowin ci leer mi nu bugg dafa moom de booy tëbuum dana mu xas leen janaat yi toog te ñu gën a daw min sax yaa jotul kenn mën xaaral yoo xam ne nga di jar na sa kër ah ñu ne ñu ñëwee jëlee saa jëlee la tool te mu foofu nga rob yàlla gërëm na yàlla am ci ñoom ci topp gañ ko topp waroo boo gërëm na ñu xam ci yàlla ci fay gam leen fayal la caalaaka la. walaay ka ñu ne la gars yi bis bu daay ñooy kuréel ak yàlla def fay gi duur na lool de yàlla na gëm yàlla ci seen xol dëgëral na leen joroo bu bàyyi ko fi moom daf leen di xarfee lëg ci aljanna te dañ day dee gëdëm na leen ñoom it gëdëm nañ te ñamuñ boobu yàlla si dina leen ñoñ ñooy kuré yàlla ala dëgg yi na is balaa naka kuréel ak bum ñoom al muk defoona ñooma di way taxe rek